fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi albaabi saani wa salaasiin ba'dal mi'a wa an Aa'ishata radiyallaahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat qaala lii la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haadaa jibriilu yaqra'u alayki salaam qaalat qultu wa alayhi salaamu wa rahmatullahi wa barakaatuhu muttafaqun alayhi wa haakadaa waqa'a fi ba'di riwaayaati saxiixayn wa barakaatuhu wa fi ba'dihaa bi hadfihaa wa ziyaadatu siqati maqbuula kon al imaam al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullah muy wax ci buntu bi ñu nekk wala garab gi ci toolu ñun ñu selli ñi radiyallahu anhum ñu ngi ci kitaabu salaam téere bi wax ci le livre de la salutation muy téere bi wax ci wàllu nuyu ñu ngi woon chapitre 132 baabu kayfiyati salaam ginnaaw bi ñu waxee ci buntu bu njëkk bi mu def ci bunt bi fadlu salaami wal amri bi ifshaa'i ngëneelu nuyoo ak digle bi sharia digle ñu koy wasaare waa léegi kayfiyatu salaam mais nu ñuy nuyoo <laughs> ah voilà ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis numéro huit cent cinquante et un moo premier xadis bi ci bunt bi nga xam ne mu ne woon wa an Imraan ibn al-Husayn anhuma annahu qaala jaa rajulun ila annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal assalaamu alaykum fa radda alayhi banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tay comme niñ ko waxoon ñu jël xadis bi ci tegu muy xadis huit cent cinquante-deux mu ne waan aishata mu ne mu ngi jële ci sayyidatu aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee na qaala wax na lii qaala lii nee na ma rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de moo ma ne man aisha ne ma hada jibrilu ne ma Aïsa Jibril a ngi nii yaqra'u alayki salaam mu ngi lay nuyu Jibril a ngi nee na mu ngi lay nuyu qaalat nee na ma ne ko qultu ma ne ah wa alayhi salaam <laughs> yal na jàmm di mañaanal nekk ci moom wa rahmatullahi ak yërmande yàlla wa barakaatu ak ay barkeem mu fay ko mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamul Buxaari ak al imaamu muslimu abul xusayni rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo mu ne wa hak mu ne hak wa hakada nekk nii nag mooy wa rahmatullahi wa alayhi salaam ma ne ko wa alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh mu ne nekk nii waqa la rote fii ba'd riwaayaati saxiixayni ci yenn nga xam ne ci lañu solowee mooy riwaaya yi nga xam ne noonu la xadiis bi dikke ci saxiix imaamul buxaari imaam muslim dafa ñëw ba ci wa barakaatu barakaatuhu mu ne wa fii ba'diha ah, mu ne wa barakaatu wa fii ba'diha ci yenn yi nag bi hazfiha mooy amul wa barakaatu dana rek ah, wa alayhi salaam wa rahmatullah loolu la lay wax mu ne waaye wa ziyaadatu thiqa ku wóor koo xam ne dafa yokk information bu bees waaw lool li nañ ci ñëw maqbula loolu lu ñuy nangu la koo xam ne wóor na mu indi net ci nettali boo xam ne ñi ñi ko ñi ëpp ñi wóor dañu ko nettali waaye am na loo xam ne yokkuñu ko ci am na kenn ci ñoom wala ñaar wala yooyu ah wala kenn yokku loo xam ne information boo xam ne ñeneen ñi indiwuñu mu ne loolu nag lu ñuy nangu la loolu dinañ ci taxaw insha allahu taala nuqta xadiis ya bu amaam solo la kon lii mooy xadiis bi nga xam ne moom lañu al imaamu daal di indi léegi laaj bu njëkk bi mooy Ah, est-ce ñoom ñaar donga ko solo muy Shaykhaan ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad Muhammad ibn Hanbal solo na ko lu leen jiitu na ko noonu al imaamu Abu Daawud seen mbokku taalib ak seen taalibi daal imaam Abu Isa at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i al imaam Ibn Maaja boo gisee waa ku surtout waa arbaa ñoom ñépp a ko solo lii lañ naan hadis bo xam ne rawaahul jamaa sahihayni ki nga xam ne mooy imaamu Ahmad. ak ki nga xamante ne mooy sa sunanul arbaa ak al imaamu ibnu maaja ah, imaamu abu daawud at-tirmidhi ah, an-nasaa'i ak ibnu maaja rahmatullahi ala al jamii ñoom ñépp ko solo al imaamu hmm? al imaamu al buxaari indi na ko ci bërëb yu bari indi na ko ci kitaabu fadaa'il ashaabi nabi baabu fadli sallallahu alayhi wa sallam aishata radiyallahu anha indi na ko foofu indi na ko ci bad'ul xalq baabu zikril malaa'ika ak adab baabu man daa saahibahu banim jeexe ah fa naqasa min min ismihi harfa comme yaa Aish tarxi koo xam ne ngay woo sa benn sa àndandoo wala koo xam am ci benn araf ci e, e, noom nga am loo ci dindi comme Aish yeneen saa sam dana ko yaa Aish te Aisha voilà loolu Imaamul Buxaari moom muy lijjanti yooyu <laughs> waaw ak kitaabul istizaan baabu idaa qaala fulaanun yaqra'u kis yaqra'u kassalaam <laughs> voilà léegi buñ jëlee biñ njëkk a wax mooy ci fadaa'ilu kitaabu fadaa'ili ah kitaabu fadaa'ili ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathanaa Yahyaa ibn Bukayr al-imaam Abu Abdillah al-Bukhaari mu ne nettali nañu Yahya ibn Bukayr suñu sëriñ bi Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi mawlahum ash-Shami Abu Zakariya al-Misri rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana al-Layth mu nekk ñu nettali mooy al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri al-Faqih sëriñu waa Misr an Yunus moo ko jëlee ci Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli Abu Yazid rahimahullahu ta'ala al-Qurashi mawlahum an ibni shihabin moo ko jële ci ibni shihab di muhammad ibnu muslim ibnu ubaydillah ibnu abdillah ibnu shihab ibnu abdillah ibnu alharis ibnu zuhrata ibnu kilab ibnu murra ibnu ka'b ibnu lu'ay ibnu ghalib al-qurashi abu bakr al-qurashi borom borom mooy sëriñ bu mag bi sëriñ ñoom imaamu malik ay awzaa'i ay sufyaan yi yëpp mooy seen sëriñ alhamdulillah ak allah yi tamit ah mais allah eh, bi yu bari day jële ci Yunus par intermédiaire euh, Ibn Shihab qaala mu ne Abu Salama Ibn Shihab mu ne qaala Abu Salamata mu ne Abu Salama gis nañ ko fan yee di Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anil jamii ah, ya mu ne inna Aishata radiyallahu anha qaalat mu ne Aisha de radiyallahu anha di Aisha bint Abi Bakr ah, as-Siddiq ah, di ibn Abi Quhafa radiyallahu anha ummi abdillah almakkiya altaymiya alqurashiya almadaniya radiyallahu anha qaalat dane qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam daf maa benn bés ne yaa Aish na ma yaa Aisha yaa Aish yaa Aish hada jibrilu yuqri'uki salaam nee na damaa benn bés mu ne ma jibril a ngi nii de mu ngi lay nuyu nag fa qultu ma ne ko ah wa alayhi salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu tara ma la ara <laughs> ne boobu na ne bi ma ko waxee ma ne ko ah maa ngi yow nag dëgg dëgg yooyu yow yaa gis luñ dul gis yaa <laughs> ngi toog nii <laughs> damay gis ñun duñu gis dara yow moom gis nga Jibril la nekk suñu wet kon <laughs> di mën nuyu daal yaay gis luñ dul gis karama <laughs> ah yow yaay gis lu ma dul gis de <laughs> ah, noonu la ko imaamu al Bukhari noonu la ko defi kaanta gis nga fii nii riwaaya bi ñëw na ba wa barakaatuhu gis nga ah qultu wa alayhi salaamu wa rahmatullahi wa gis nga léegi bon euh, ñu xool imaamu Abul Husayni ah ah ñu xool xoola xoola xoola euh, comme li mu wax ne yenn yi nag dañ ko xadaf par exemple imaamul Bukhari bi mu ci indi kitaabul istizaan baabu taslimi rijaal ala nisaa wa nisaa ala rijaal foofu <laughs> bi mu ko indee foofu mu jëla ko ci ibnu Muqaatil muy Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi Abul Hasan al-Kisa'i al-Baghdadi al-Makki rahimahullah moom mu jël ko mu ne akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak ah, Abdullah ibn al-Mubarak ah, Muslim Abu Abdurrahman al-Marwazi al-Khurasani borom Kitab az-Zuhd qala mu ne akhbarana xabaar nañu Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Yamani as-San'ani rahmatullah alayhi ani Zuhri gis nañ ko sànq an Abi Salama ibn Abdirrahman gis nañ ko sànq an Aisha radiyallahu anha qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya Aisha tu hada Jibril yaqra'u alayki assalam qalat qultu alayhi assalam wa rahmatullah tara ma la nara turidu rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis nga fi wa barakatuhu amu ji léegi moom la la Imam An-Nawawi doon wax ne yenn nii la hakkaza naka nii de waqa fi ba'd riwayati sahihayn wa barakatuh naka nii la ñëwee ci yenn riwaya sahihayn bu ñu ñëw ba war a barakatu am yoo xam ne nag àggu ci léegi ka ñu xoolal imaamu abul husayn muslimu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullahu taala moom day dajale hadith ah kitaabu fadaa'il as-sahabati radiyallahu anhum babun fi fadli aisha radiyallahu taala anha mu ne wa haddathana abu bakr ibn abi shaybata ah <laughs> ah nu mu tudd Abu Abu Bakr ibn Abi Shayba sax <laughs> ah Abdallah ibn Muhammad la <laughs> ibn Abi Shayba ah Serigne la tamit Imaamul Bukhari Imaamul Bukhari day jëlee ci moom mais Imaam Muslim mu ëpp lu muy lu muy jëlee ci eh, Serigne bii di Abu ibn Abi Shayba ah ak grand frère am bi Ousmane. ah Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Ousmane mais Ousmane bi bokkul ak Ousmane dafa am grand frère bu tudd Ousmane Ousmane <laughs> ibn Abi Shayba moom Abu Bakr ibn Abi Shayba seen maam nag tamit Ousmane la tudd ah al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abdurrahim ibn Sulayman mu ne gi ñu nettal ma Abdurrahim ibnu Sulaymaan wa Ya'la ibnu Ubayd ci ñaari sëriñ la ko jële mooy Abdurrahim ibnu Sulaymaan al-Kinaaniyu ñii ne at-Taa'i la Abu Ali rahimahullah al-Marwazi ñii ne Marwazi al-Kuufi rahmatullahi alayhi wa Ya'la ibnu Ubayd ak Ya'la ibnu Ubayd ibnu Abi Umayya al-Iyaadi mawlaahum Abu Yuusuf al-Hanafiyu ah, rahimahullah al-Kuufi rahmatullahi alayhi an Zakariya moo ko jële Zakariya ibnu Abi Zaa'ida Xaalid ibnu Maymuun ibnu Fayruuz Abu Yahya al-Kufi al-Qadi juge la woon rahimahullahu ta'ala an Sha'bi moo ko jëlee ci Sha'bi ne Amir ibn Sharahil ibn Abd Abu Amr al-Hamadani al-Kufi tàll la waa Kufa ko an Abi Salamata Abu Salama nag Médina wala <laughs> waaw ibn Abdurrahman min gisoon sànq radiyallahu ta'ala anhuma an Aisha mu jëloo sayyidatu Aisha annaha haddathathu mu ne sayyidatu Aisha moo ma nettali man Abu Salama dama anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala laha inna Jibrila yaqra'u alayki as-salam qalat fa qultu alayhi as-salam wa rahmatuhu voilà léegi ginnaaw biñ gisee yii foog naa ci gàttal lii baax nañu léegi nag ginnaaw première njàngat bi deuxième njàngat ana ban lëkkaale la am eh, ak bunt bi ñu nekk di nan la ñuy nuyoo ñu ne la loolu la moo tax Imaamu Nawawi di préciser ah mooy fii bu la nee nan la ñuy kayfiyatu salaam mais nag nan la ñuy fayee parce que xam nga hadis bi ñu génn bu naa Imran bi. benn gaa ji daa ñëw kenn ki daa ñëw ne yeneen saa saam asalaamaaleykum wa rahmatullah yeneen saa saam fay ko keneen ki ñëw ne asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ah non non kenn ki daa ñëw ne asalaamaaleykum yeneen saa saam fay ko keneen ki ñëw ne asalaamaaleykum wa rahmatullah yeneen saa saam fay ko keneen ki troisième ñëw ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yeneen saa saam fay ko ñeenteel bi nga xam ne ci beneen riwaay bi nga xam ne boobu dese naa dëgër. mu ne keneen ki moom daa ñëw ne assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa maghfiratuh yeneen saai sallam fay ko ne kii am na quarante kële mu koy yokk par dix vingt trente bon mais quarante bi loolu dafa defee dëgër mais bon waxoon nañ la boo ko boolee comme l'imam al-Hafiz na Hajar waxoon day faxe dëgër day far dëgër waaw loolu moo tax euh, bon gisoon nañ masala boobu de toute façon est-ce que euh, bon est-ce que nit mën naa dépasser wa barakatuhu ci nuyoo wala ci fay loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon ginnaaw bi ñu waxee kàddu yi nga xam ne moom lañuy ñu nuyoo bii passé bii nag muy ñëw li muy wax mooy dalaa bëgg a wax ne ndeke nuyoo mooy yóbbante nuyoo am na lu ñu naan yóbbante nuyoo waaw parce que Seydina Jibril taxawul euh, nuyu Sayyidatu Aisha directement dafa jaar ci boroom këram mu yonent saa salaam wax ko ngir mu wax ko ko te pourtant mu ngi mu fi <laughs> waaw. waaw loolu kon mooy lay jàngale ne ndeke nuyoo kon lëkkaaleem suñu kayfiyatu salaam mooy ndekete yoo mooy nit bu la yónnee ab nuyoo mooy doy na ci ne nga waa nuyu na la mooy nga ne ko diw mu ngi lay nuyu obligé woo nga ne ah diwkat nee na la assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa obligé woo loolu boo ko nee diw mu ngi lay nuyu ndax kii yaqra'u kis hada jibrilu yaqra'u alayki salaam mooy jibril a ngi arab danaan mu ngi jàng ci yow nuyoo <laughs> mooy mu ngi nuyu rek <laughs> mooy mu ngi lay nuyu ah am na ci yoo xam ne dane hada jibril yuqru yuq ba yëq yaqra'u alayki mais yaqra'u ki salaam waaw kon loolu ñoo xam ne ci kon ndeke loolu am na kon ndeke nuyoo dañ koy yóbbante waaw allo waaw salaamaaleykum waaw na def waay yaa ngi waaw wax wax wax bare waaw mu ngi mu ngi ci jàmm ma xoolal eh, eh, maa ngi koy maa koy maa koy nuyu nag waaw jol jottalil ma ko samay nuyoo yow bu boobaa da war a jottali nuyoo bi ah. <laughs> <laughs> ah boo bu dee engagé wu nga parce ne non da ngay boo boo fi di engagé da nga koy da nga koy delloo ah da koo war a jottali ñenn rek bu dee ne waa ji engagé wu <laughs> wadi alay niir mais. li gën a kii boo nee da koy yaa ko wax da ngay da ngay jottali ah yeneen saa salaam neewul bon après on verra déedéet dana ko Jibril gi nee na mu ngi lay nuyu. Sayyidatu Aisha tamit daal di koy fay ne ah kon de ñun ñu ngi koy fay kon de <laughs> wa alayhi salaamu wa rahmatullahi wa kon loolu tamit dañuy xam ne bu ñu la jottalee nuyoo yow par exemple ñun ni ñuy def en tant que euh, wolof euh, maa ngi koy fay. Euh, c'est pas trop euh, matut <laughs> maa koy fay moom bon moo gën nag yow ñu wax la ko ngay këj quoi naan dégg naa ci lan mooy dégg naa ci non saa yi <laughs> mooy mooy da fay waaw dang naan ah waaw kon wa alayhi salatu wassalam wa alayhi salam wa rahmatullah wa barakatuh voilà loolu mooy <laughs> moo da Sayyidou wax loolu kon ñu gis kon hadis bi kon mooy kon ndeke nuyoo mën nañ ko yóbbante premièrement mais deuxièmement yow buñ la yóbbantee nuyoo yow da ngay fay léegi nag est-ce que waa ji ma ko yónnee moom waa ji waa ji intermédiaire bi xam nga fii moo yónnee saa saa est léegi man dama koy nuyuwaale walla déet loolu boo gisee boroom xam-xam yi di ko wax parce que xam nga Sayyidatu Aisha fii nuyuwul yoon waxul yoneen saa salaam yoneen saa salaam dana ko rek. Jibril gi di la nuyu moom bu fay Jibril alayhi salaatu wa salaam mais waxul na yeneen salaatu wa salaam fayu ko moom nuyu ko parce que ñoo ne woon mais sauf que Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha Makka moom yeneen saa salaam da koo xool lu mel noon Sayyidina Abu Hurayra da ne xadiis boobu gisoon nañ ko fi ah waaw ah, biñ naan eh, eh, eh, Jibril ne waxal Sayyidatu kii moo ko solo Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ngi saxiixay mu ne kii dafa euh, sayyidatu Seydina <laughs> Jibril da ne dafa dikkal yoneen saa salaam mu ne ko ya rasulallahi sallallahu alayhi hadhihi khadijatu qad atat maaha inaa'un fiihi idaamun aw ta'aamun aw sharaab fa idhaa hiya atatka faqra alayha salaama min rabbiha wa minni wa bashirha bi baytin fil jannati min qasabin laa saxabin fiihi wa laa nasab gisoon nañu hadis bi <laughs> waaw Seydina Jibril dafa ñëw ne yonent saa salaam da koo dikkal gis Sayyidatu Xadiija di ñëw mu ne ko Xadiija de mu nga ne di ñëw bu ñëwee nag jottalil ko nuyu yoo xam ne ci boroomam yàlla nga koy nuyu mais ko yàlla moo ma wax man Jibril ma wax la nga ne ko mu ngi nuyu Xadiija te man tamit jaare laa ne ci man Jibril di ko nuyu <laughs> léegi yonent saa salaam bàyyi <laughs> ba bon leneen di jarut ko euh, euh, taxu ñoo jóg fekk mu ngi yor. loo xamante ne nii daa yor kii nu mu euh, benn ndab bu defoon lekk ak yooyu walla ndox après mu mu wax ko lool bon yi ci des gisoon nañ ko léegi nag mu mu <laughs> loolu sayyidatu Xadiija nag bi ñu ñëwee radiyallahu anha yonent saa salaam dana ko ah dana ko <laughs> te Imaam An-Nasaa'i solo na ko ah Imaam At-Tabaraani solo na ko. Sayyidatu Xadiija bi ko yoneen saa saam ne ko Jibril nee na de borom bi mu ngi lay nuyu moom itam mu ngi lay nuyu léegi moom mu ne Sayyidatu Xadiija ne huwa salaamu wa minhu salaam wa ala Jibril salaam mu ne huwa salaamu yàlla de mooy jàmm te mooy boroom jàmm te jàmm ci moom lay jóge waaye kon maa ngi fay Jibril mooy neewul maa ngi fay yàlla xam nga loolu erreur la yàlla kenn du ne. ah assalaamu alallah te pourtant li lay wane sayyidatu Xadiija moom daa rawoon gaa yi parce que saxaaba yi Makka Sayyidina Ibnu Mas'ud nee na ñun radiyallahu anhu buñ doon julli di def tahiyaat yi taaya dañ doon wax naan assalaamu alallah assalaamu ala di wax loo yore saa saam dégguñu mooy ñu ña ñu yal na jàmm nekk ci yàlla <laughs> yu mel noonu comme assalaamu alallah nee yore saa saam dégguñu ne ne ne ne déedéet al déedéet kenn du wax loolu <laughs> mu jàngal leen attahiyaatu lillah ah muy muy taaya ndax yàlla mooy jàmm kenn du la yàlla mi nga xam ne mooy jàmm mooy borom jàmm mooy lépp lañ naan yàlla yàlla na jàmm nekk ci yàlla te pourtant loolu noonu te loolu mooy bi julli nekkee farata xam nga euh, julli bi muy nekk farata mooy farataay juróomi julli laa bëgg a wax Sayyidatu Xadiija fekk na mu génn àddina ah moom bi mu génnee àddina ba pare la isra wal mi'raj am kon saxaaba yi doon doon julli bon du ma ne ñëpp waaye en tout cas Ibn Mas'ud dana ñun yeneen saa saam dégg ñu assalaamu alallah mu ne déedéet déedéet kenn du wax loolu ndax yàlla mooy jàmm te mooy boroom jàmm <laughs> kon koo kenn du wax mu ne leen déedéet da attahiyaatu lillah az-zakiyaatu as-salawaatu al-mubaaraka al-mubaaraka ak yooyu yi nga xam ne moom la jàng atahiyatu lillah azakiyatu lillah at-tayyibatu lillah loolu mooy bu Seydina Omar bi waaw am na version Seydina Ibn Abbas ak version Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yooyu yëpp ko doon jàngal mu ne Ibn ah, Abba Abdullah Ibn Abbas ne ne yoneen saa saam radiyallahu ah, eh, radiyallahu anhu dañu doon jàngal comme yooyu tahiyaat yi comme ni ñu doon jàngal alxuraan Euh, euh, mooy ñoom loolu la mooy ñoom dañ doon def erreur boobu alors que Sayyidatu Xadiija moom avant xamoon na ne loolu kenn du ko wax moo tax biñ ne euh, ngi lay nuyu ak moom mu ne Allahu mu huwa salaam yàlla de mooy boroom jàmm te mooy jàmm te jàmm ci moom lay tukkee waaye kon waalaa Jibril la Jibril nag jàmm la mooy mbindeef la yàlla mooy ti bind te mooy borom jàmm tamooy mooy kooku kenn du ko wax asalaam kenn du ko ne asalaamu alallah léegi waaye nag ci Jibril waala Jibril la waaye nag kanta Jibril moom assalaam moom moom yàlla na jàmm im ma delloo nuyu ma ko ko al imaam an-Nasaa'i rahimahullahu taala jële ci hadith Anas radiyallahu taala anhu mu ne eh, eh, Seydina Jibril da ah, Jibril dafa wax yonent bi alayhi ne ko inna Allaha yuqri'u Xadiijata salaam waaw jublu ci fa axbirha mooy lim ci jublu mooy nga nga ne ah yàlla de yàlla de mooy ja mooy mooy nuyu ki nga xam ne mooy Xadiija mooy nu mu waaw léegi nag sayyidul Xadiija inna allaha huwa salaam ne inna allaha huwa salaam wa ala jibrilu salaam wa alayka ya rasul ya rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuhu lii nag mooy wax ji mooy fii riwaaya bi dane yàlla mooy jàmm Seyna Jibril yal na jàmm nekk ci kawam wa alayka te yow yonent ba yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yal na jàmm yàlla ki yërmandeem ak barkeem nekk ci yow waaw. am ci riwaay boo xam ne imaam Ibn Sinni boobu da ne Seydou Doxali da da <laughs> da ne illa shaytaan da ne inna allaha huwa salaam wa ala jibril assalaam wa alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rahmatullahi wa barakatuhu wa ala man sami'a assalaam illa shaytaan Seydou Khadija da ne yàlla moom mooy jàmm kanta naa Jibril ñu ngi koy delloo jàmm joojee waalayka te yow ci yow yow ndawal yàlla saa salaam yal na yërmande yàlla jàmm yàlla yërmande ma ci barkeem nekk ci sa kaw ak képp ku dégg li nga xam ne mooy nuyoo bi ba mu des Iblis di saytaane bi moom ba mu des moom ndax Iblis da koy dégg mais moom moom yàlla mu jàmm nekk ci moom moom bokkul <laughs> léegi nag lii moo tax ñenn ñi ne yenn boroom xam-xam yi ne kon lii day wane ne kon da war a nuyu ki la yónnee yónnent bi da nga koo war a nuyu mais loolu dañ naan loolu c'est pas obligé parce que bu obligé woon Sayyidatu Aisha radiyallahu anha yeneen saa sàmm dina ko ne mais yow man mi la ko yónnee kat nuyoo woo ma ah <laughs> ah <laughs> dina ko ne yow kat nuyu woo ma man man boole woo ma ci te nag ma cee war a boole. voilà moo tax loolu c'est pas obligé ku def nag fii ci radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha daal di def waaw kon loolu lu am am solo ah ah léegi mu des mu des kon ginnaaw ginnaaw li ginnaaw li ah kon gis nañ kon ndeke kon euh, dafa euh, euh, mooy mooy kii bi mooy nuyoo baa ak delloo nuyoo jottali nuyoo ñu fay la kon daal gis nañ ne léegi nag waa buy jottali kon waa ji jottali nuyoo bi mën naa nuyu waale day fay man na nuyu waale ki nga xam ne moo ko jottali laale ko jàmm ndax ñaan jàmm la ak yërmande yàlla waaye mën na ko bañ a def it ndax sayyidatu Aisha fii defu ko sayyidatu Khadija nag fële def na ko ci yenn ci riwaayaat yi ne da ko ne wa alayka ya rasulallah assalaamu salaamullahi wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa ñaanal sax ñeneen wa man sami'a nidaa ak sax képp koo xam ne dégg nga assalaam bokk nuyu gi illa shaytaan waaw ñu ngi xame ne shaytaane moom de toute façon il est moom waaw loolu moom bokk ci léegi nag fii am na beneen masala ginnaaw lii mooy masalaam est-ce que mën naa ñëw di nuyu ay ab ab jigéen mooy d'une manière générale loolu mënoon nañ ko traité fii mais imaamu Nawawi rahimahullah dafa indi ñu ngi lan chapitre 132 dafa indi chapitre 137 boo xam ne baabu salaami rajuli ala zawjatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyatin la yaxaafu al fitna bihinna wa salaamuhunna bi hadha ash-shart waaw mu ne bunta ngi bu may teg bi wax nuyu góor gi nuyu gu mën a nuyu soxnaam gu mën a nuyu jigéen boo xam ne ko armaalam comme sœuram waaw ak yooyu wa waaye ab ab étranger koo xamante ne nii man na koo denc ak ñoo xam ne mën na leen a denc mooy du seen ko waaye bu dee ne ragalul fitna ci ñoom ak mucc ñoom itam ñu mucc ci fitna bi ko feem gese mu ne lu dul ci charte bi léegi foofu buñ fi ñëwee bu ñu fa ñëwee insha allah. mooy masala bii nii foog naa foofu la gën a yebbe comme que da ko bareel noonu maaye manoon nañ ko gis fii mooy est jigéen góor mën naa man naa romb jigéen nii ci biti di ko nuyu comme ñu daje bu koy nuyu wala romb ay jigéen daal di koy nuyu wala jigéen ñi est ce mën naa romb moom ay ak góor nuyu ko wala ainsi de suite masala boobu mënoon na dugg fii parce que fii bon euh, Seydina Jibril dafa nuyoo même bu dee ne bon mënuñoo euh, sauf que boobu dafa am beneen teggin bon masala boobu dañ koy bàyyi ba bee. waaye leneen lu ñuy jànge fii mooy gis nga ñun lee wolof ni ñu sàggane gis nga mooy mbiri diine gis nga affaire u relation góor ak jigéen ni ñu ci sàggane ñun tàppante beeg tàppaas bi ci ñoo xamante ni nii duñu ay ko ju bu ah, ñu dara waaw góor goo xam ne moom fu mu romb jigéeni koñ bi fu nekk bu tàppaas fa ci ak néeg bu ko neex dugg ñu mu leen fekk yoonam newu ci Ah, raj-raj loxo bi yëfi caaxaan yooyu nga xam ne dañ koo miina miina miin ba mel ni c'est normal yow Seydina Jibril alayhi salaam manul woon a ñëw rek nuyu Sayyidatu Aïsha directement ah keroog bi mu ñëwee fekk saxaaba yëpp toog yeneen saxaaba yi toog mu jóge nële yor foon mu benn nit sol yére yu weex tàll ñëw ci yeneen saa am lu mu koy laaj ah est kon manul woon a def noonu ñëw nuyu Sayyidatu Aïsha mais def dafa jaar ci ki nga xam ne mooy mooy boroom këram waaw loolu li alxuraan naan dee leen dikkal waxtul buyuta min abwaabiha dee leen dikkal buntu yi di jaar ci euh, néegi ci buntu yi loolu léegi wolof yi moom daa mel ni bokkul ci affaire yi dañuy bëgg a dugg kër goo xamante ne nii bàyyi teggi boroom kër ga ba lijjanti fa lu leen neex jaar ci soxna fekk keneen lijjanti lu leen neex teggi boroom kër gi ba da koy yëpp da koy duñ ko yëgal dara da ñu foog ne nag ñu ngi def lu normal quoi Seydina Jibril alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam manoon naa bàyyi ba gis Aysa fenn mu ñëw nuyu ko déedéet daa xam ne déedéet loolu du jaaduwul waaw mu jaar ci yonent bay saa saa ne ko jottalil ma naka noonu Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha c'était pareil dana ko Xadiija haadihi Xadiijatu qad atat waaw ngi nee di dikk di Xadiija ngi nee di dikk voilà bu dikkee nga wax ko lii te boobu c'était pareil manoon na xaa manoon na ko def directement pourtant defu ko ndax la ngir jàngal ñu ay teggin yi ñu war a tegginoo waaye léegi boo koy wax gars yi mel ni dañ naan wax waa extraterrestre bi fi mu jóge alors que ñoom ñu wére di ñoo kanasa moo tax problème bu nekk dinañ ci dugg waaw boo gisee njaaloo bi bari seen biir c'est ça ay yoo xamante ne nii dañuy foog ne diwa ko jur dara lu ko jurul rek daa nekk ci néegam ndekete yoo gaa yi koñ bi fii kenn ci ñoom la wala gaa yi kër gi fii kenn ci ñoom a ko jur du waaye du du du jëkkër ji ah ci yu may noonu kese parce que dañ koo banaliser banaliser banaliser këru wolof moom c'est le rembourement à à à à pëcc xoogu quoi rek waaw amul benn frontière góor a jigéen ñi non non non. nu leen neex la ñuy nekke nu leen neex la ñuy kiiwe à la limite da nga naan mais kii xanaa kii soxna am la du daraam waaw wal iyaadu billah moo tax it ay musiba kese la ñuy la ñuy ramasser waaw waaw kon loolu lu am am solo masala boobu nag moo ci ginoona moo ci après à part lii euh, nuyu góor ba jigéen moo mais bon comme que dañ koy yóbbu fële moo tax insha Allah ah dañuy bàyyi noonu ba bëri ba buntu bële kon waaye dañ ciy gis ne wa barakaatuhu li tax moo tax imaamu Nawawi walla bala ñu jeexal naroon na ko fàtte mu ne naka nii mooy ci riwaayaat yi yi ci yi ci saxiix dafa ñëw ba ci wa barakaatuhu am yenn yi yoo xam ne wa wa fii ba'diha bi hazbiha yenn yi dañ koo xalas dañ koo effacé loolu mooy liñ lu bëgg a wax mooy wa barakaatuhu mooy booy fay nuyoo ak booy nuyoo. comme biñ jóge woon bii pa euh, hadith Seydina Imran biñ fàttali léegi man nga ta def asalaamaaleykum kese baax asalaamaaleykum wa rahmatullah baax na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa moo gën a téemat waaw mais boo ci yem baax na kii fayit naka noonu léegi nag li Imaamu Nawawi ne yenn yi dañ koo xalaf mooy wa barakaatu yenn dañ koo xalaf yenn am na ko mu ne wa ziyadatu thiqati maqbula yokk ki nga xam ne daa wóor loolu lu ñuy nangu la loolu mooy lan waaw loolu ci wàllu xadis la pour gàttal mooy en fait waxoon nañ ko sànq mooy ab ab nettali la boo xam ne benn xew-xew la comme ñu ne benn xew-xew bu xew fii ci mbedd mi ñu wóor nettali mbir mi. Hibro wóor Hibro Njaay wóor na. Moodu Bousso wóor na ah ah ma ma ma ma ma yoro ma yoro njaay yi wóor na ñoom ñëpp ñu nettali mbir mi mais biñ ko nettalee am na benn am na luñ bàyyi am keneen koo xam ne wóor na moom disa ndooy jóge ne daal di nettali même chose waaye yokk ci benn information bu bees loo xam ne ñële indiwuñu ko loo xam ne daa mottali affaire bi léegi loolu est ce que dañ koy nangoom déet loolu wute la ci borom xam-xam yi parce que ñenn ñi dañ ne bon comme que daal ñu ëpp te gën a wóor te ëpp ñoo ñoom ñëpp ñoo wóor waaye ñi ëpp andiwuñ loolu non loolu daal sawaay kon loolu day wane ne bon loolu ànd ak ñi ñu bari ñi moo gën a wóor ñeneen ñi mais li gën a dëgër moom la Imaam An-Nawawi dox ko siqa mooy bu dee rek kooku wóor na kay te information bi mu indi en fait demul à l'encontre ci bële ci ñële li ñu nettali mooy waxul wuteeg ñële li wax ban daa indi rek lu bees loo xam ne luy yokk information bi loolu ci li gën dëgër loolu boroom xam-xam yi dañ koy nangu ne lii si yokk boog dañ koy nangu waaw du loo xam ne dañ naan ah non non non jàpp daal ci ñu bëri loolu rek doy na waaye kanta diw wóor na waaye boo amaana dafa jóob amaana nangam amaana nangam non maadaama wóor na te liñ fi indi wutewul ak ñële ah loolu lees di nangu la ci li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër ah ci gàttal lool sax masala bi muy masalatu ziyaadatu thiqa wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi ta'ala muy hadith numéro muy hadith numéro cinq cent non huit cent maanaam lan dellu gannaaw moom <laughs> huit cent cinquante-trois mu ne wa an anasin radi allahu taala aanhu ann annabiya sala allahu alayhi wasallama kaane ida takallama bi kalimatin acaadaha talaata acaadaha talaatan hatta tufhama canhu wa ida ataa cala qawmin fasallama alayhim sallama alayhim talaata rawaahu albuxaariyu rahimahu allahu taala wa haaza mahmuulun alaa maa izaa kaana al-jam'u kathiiran kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci xadis bii di xadis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu léegi mu ne wa an Anas mu ne mu ngi jëlee ci Seydina Anas radiyallahu anhu anna nabiyya ken yonente bi alayhi salaatu salaam kaana idaa takallama mu ne yonente salaatu salaam dafa newoon koo xamante ne nii bu ma saana wax waaw aadaha salaasa bi kalimatin ci kaddu aadaha da ko doon baamu salaasa ñetti yoon waaw da baamu baamtu ñetti yoon lu hatta tufamu an ba ni nga xam ne ci lañu koy comprendre ñamuy waxal ñu xam bu baax ne ah yonent saa salaam di lii lay wax waaw hatta tufamu an wa iza ata ala qawmin te bu ma soona dikkal ay nit ah fa sallama alayhim mu nuyu leen sallama alayhim salaasa ñetti yoon na leen doon nuyu da koy répété trois fois mu ne hadis bi rawaahu solo ko al Bukhari daal imaam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il rahimahullahu ta'ala wa mu ne wa hada al-imam an-Nawawi mu ne te lii nag mahmulun dañ koy yen ala ci kaw li nga xam ne ma ida kana al-jam'u kathira bu deemee mboo mbooloo mu bari la waaw mooy ñu bari nga xam ne mooy bu nuyoo benn yoon amaana ñenn ñu duñ ko dégg mu répété ko ba ñetti yoon waaye bu dee dégg nañu rek mooy loolu moo doon maraam bi moo doon li tax euh, euh, euh, mu mu jote na hadis bi nag gisoon nañu ko waaw hadis bi yaa vay gisoon nañu ko muy hadis numéro quatre-vingt chapitre numéro quatre-vingt-neuf lañ ko gisoon baabu istihbaabi bayaanil kalaami wa idaahihi lil muxaatabi wa takririhi li yafhama idaa lam yafham illaa bi daalik chapitre boobu doon wax naan sopp guñ sopp nit ki di leeral kàddoom ak di ko euh, di ko leeral euh, ngir ki muy waxal bu jaree mu daal di koy répéter mu daal di koy répéter bu dee ne moom du comprendre te du jëli lu dul ci loolee lu dul mu jaare ko ci répéter premier hadith bi muy hadith moom la indi woon mu ne woon waa naanasin radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa takallama bi kalimatin a'aadahaa salaasan a'aadahaa salaasan hattaa tufhama anhu wa idaa ataa alaa qawmin fasallama alayhim sallama alayhim salaasan rawaahu al-Buxaari. boobu nag waxuñu la woon ne dina ñëwaat waaw lañ <laughs> waxuñu ko woon waaye bokk na ci hadiis yi nga xam ne. dañu doon ñëwaat mooy wii moo tax yaa lépp loo xamante ne moom lañ caa waraanaa wax <laughs> mooy waxoon nañ ko fa moo tax duñ ci waxaat léegi lenn kese la ñuy wax mooy lëkkaaleen bi mu am ak suñu buntu bi nga xamante ne nii mooy kayfiyatu salaam waaw mooy lan la ñuy nuyoo imaam indi xadiis bi ginnaaw gi ngir wan ñu ne mooy bu dee ña nuyu yaakaar nga ne dégguñ la wala dañoo bari ah nga xam ne boo waxee benn yoon ñenn ñi dinañ la dégg ñeneen ñi nga nga nga répété ko ñetti yoon loolu daa bokk ci manière yi nga xam ne moom la ñuy nuyoo mooy di répété bu dee ne gis nga ne ah amaane euh, nit ñi am na ñoo xam ne ci mbooloo mi du ñu ma dégg lu dul ma répété waaw kay ci kaw noonu nga daal di répété répété waat waaw nga daal di répété répété waat nga nga wax ko mu baamuwaat baamuwaat ba ñetti yoon. voilà lool ci façon yi nuyoo yi la mooy di répéter répéter ci la bu dee ne bu dee ne jàpp nga ne ah la nga bëgg kat mooy eh, nit ñi dégguñu sëg nuyoo bu boobaa bokk na ci eh, teggi ni mooy nga fexe nga daal di koy répéter waaw nga daal di koy baamu ba ni nga xamante ne noonu lañ lay comprendre loolu mooy lëkkaaleen bi mooy que ne yow bul ñëw rek ne boo man nuyu woon naa benn yoon ah, seen affaire la ah, non. <laughs> boo jàppee ne ñoom amaana de eh, kiiwuñ répéter ndax loolu mooy sunna yeneen timale saa saa ñetti yoon te jarul ko koy wa am na nag boobu bañ koy gis ñenn ñi ne bon bu dee ne def nga ñetti yoon ci nga yem ñenn ñi non bu dee gis nga ne ñetti yoon i tamit doyul bon comme que l'essentiel liñ ci soxla mooy gaa yi dégg bu dee ne boo doolee beneen ñeenteel ñu loolu garaawul am ñoo ñetti yoon daal eh, yem ci loolu la quoi. kon nag mu ngi noonee kon ci kaw noonu kon la ñu yem ni bi di ñëw insha allahu taala ñu gis xadis numéro huit cent huit cent cinquante quatre muy xadisu Seydina ah Seydina al-Miqdad ah al-Miqdad ibn al ibn Amr wala al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu taala anhu wa ardaah